ñu ñëw ci saar bi di suuratul mujaadila wala mujaadala al mujaadila mooy ndaw soo sele nga xamante ne nii di sayyidatuna Xawla bint Saalaba nekkoon ndongo ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dafa ñëwoon nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàmbat gi nga xam ne mooy boroom këram bi Aws ibn Saamit nekkoon frère ci ki nga xamante mooy saxaaba bu siiw bi di sayyidina Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhuma wa ardaahuma moom nag dafa waxoon soxnaam moom Aws waxoon soxnaam di sayyidatuna Xawlata bint Saalaba radiyallahu anhuma ne ko man jàppe naa la comme sama gannaawu ndey loolu nag arab yi bu ñu ko masoona mooy ne li muy mooy wax soxnaam ku wax soxnaam loolu mooy xaraam nga ma comme ni nga xamante ne noonee la ma sama ndey xaraame loolu nag bi nga xamante ne nii ci la ko wax ba soxnaam si nag daal di ñëw ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di ko jàmbat di ko ci laaj ana moo ci atteb suñu boroom tabaaraka wa taala ndax kat jaahiliya mooy laata lislaam bi ñëw ku ma soon a wax loolu la ci arab yi ñoom dañ doon jàppe ne loolu ak fase la léegi nag moom mu ñëw ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ngir laaj ko ndax loolu fase la lan moo ci àttee borom bi tabaraka wa loolu nettali boobu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi tuddee ci saxiix bi waaye taaliqan mooy da koo wax saam wutal ko li nga xam ne mooy càllale ba ka wax ni wax ji ci moom la jóge waaye ku mel ni al imaam di sëriñam di al imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi alayhi dina ko ci sunan bi ak al-imam Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' bu ñu gisee li nga xam ne moom la sayyidatuna sayyidina al-imam imam Ibn Majah mu ngi ko indi ci kitaabu talaaq foofu la ci buntu bi nga xam ne ci téereem bi mooy wax ci wàllu fase foofu la ko mu mujjale ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha ki sanad boo xam ne càllale boo xam ne bu wér la sayyidatu Aisha ne barkel na ki nga xam ne ak déggam daa laal lépp daje lépp muy borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne amul dara lu ñuy dégg lu dul ne dégg na ko te amul aala mooy du nopp bu mu yor comme ni nit ñu yore déedéet ndax moom moo ne laysa kamislihi shay moom borom bi tabaaraka wa taala taala amul lenn loo xamante ni mel na ni moom de kon nag mu ne kon barkeel na ki nga xam ne déggam dafa daj lépp ne man de maa ngi ci woon néeg bi maa ngi woon ci ci sama ci néeg ci deeg bu néeg bi ndaw si nga xamante ne nii mooy Xawlata bint Salaba ñëw di wax ak yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di ko wax ak moom te man li muy wax lenn li laa dégg-déggu ma leneen li bokk na ci la ma dégg li mu doon wax man sayyidatu Aisha di ko wax yonent salawaatullahi wa salaamu alayhi ne ko yow ndaw yàlla sama jëkkër ji kat di Aws ibnu Saamit radiyallahu anhu sama ndaw yëpp ba ma nee ba ma nekkee jànq nam uh, toll ci dugg ci néegu sëy moom laa nekkal ba pare tural ko ay doom yu bari ba ni nga xamante ne nii nag laa nekke mag nii nga xam ne weesu naa fu may amatee doom mu daal di may wax wax ju mel nii ne ma xaraam naa ko comme ni nga xamante ne nii noonu la la ndiggu comme ni ko ndiggu yaayam xaraamee loolu nag loolu nag mu ñëw nag ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko loo dee da laay jàmbat ci sama boroom nee na sayyidatu Aisha nee na dañul nekk foofule ba ni nga xamante ne bi mu nee di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jokkanteeg moom di jokkalanteeg moom ay kaddu ci loolale ci la sayyidina Jibril di sayyidina Jibril noonu la ko riwaaya bi wax loolu mooy jibril dañ ko wax jabra jibrayil loolu it ci turam ni la alayhi salatu wassalam indi aaya yi di qad sami'a allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila loolu la sayyidatu aisha daal di nettali loolu moo tax ñu tudde saar bi al mujadila al mujadila mooy ci ñëw ndaw si ñëw di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di discuter ak moom di jox xamante moom moom ay kaddu ci mbiru loolu li nga xam ne moom la ko jëkkëram ji wax di Aws ibn Saamit loolu le la léegi almujaadala li tax saar bi tamit ñu koy wax almujaadala mooy waxtaan woo wala doxoon diggante yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ak moom sayyidatuna Xawla bint Sa'laba radiyallahu anha wa ardaaha waxtaan woo wële moom la ñuy wax ci arab almujaadala loolu moo tax tamit ñu tudde ko li nga xam ne mooy saar bi saar bi nag loolu kon loolu la makka ñoom nag saar bi ana fan la wàcc saar bi mu ngi wàcc fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu mooy lépp fuuf fuuf ci boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim loolu lañu wax mu am lenn loo xam ne jëlee nañ ko ci mel ne Seydina Ata rahmatullahi alayhi tamit am leneen loo xam ne tamit jëlee nañ ko ci al imaam Ibn Saa'ib mu ne moom lenn li mooy ne am na loo xamante ne nii Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman la wàcc waaye wax bu njëkk bi mooy li gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam kon sunu borom di tàmbali mooy nag jëf joo jële wax joo jële mu wax ne xaraam na ma comme ni ma sama diggu yaay xaraamee loolu nag lu xaraam la ci l'islam l'islam nag alxuraan ñëw nag di leeral ndaw soo sele di sayyidatuna Xawla ana lan mooy àtte ci loolu suñu boroom tàmbali bi na bismillahir rahmanir rahim ci turu boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande ar-rahim te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakumaa inna allaha sami'un basir mu ne qad dëgg-dëgg sami'a dégg na allahu borom bi tabaraka wa taala qawla allati tujaadiluka fi zawjiha ndaw sa nga xamante ne moo ñëwoon di jokkalanteeg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay kaddu ci mbiru sox jëkkëram jalam ko wax wa tashtaki ila Allah bam na dikkalee yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ngay jàmbat nag jëm ci boroomam la doon jàmbat wallahu te boroom bi moom mi nga xam ne yasma'u mu ngi doon dégg tahaawarakuma seen jokkalante kaddu googale inna Allah dëgg-dëgg buur yàlla sami'un aji déggaakoon la basirun aji gisaakoon la de alladina suñu borom nag ñëw nag kon wax na li nga xam ne moo xew diggante ndaw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndaw sa léegi nag mu ñëw nag di joxe atte bi mooy lan est ce que loolu lu dagan la wala lu xaraam la wala lan moo ci nekk ak ku ko def lan moo la ciy fekk mu ne alladina gaa yi nga xam ne yuzahiruna minkum min nisaihim ñi nga xam ne ñooy wax seen jëkk seen jabar yi ci yéen yéen jullit ñi yéen jëkkër yi ñuy wax ci seen ñuy wax seen soxna xaraam nan lay xaraam ma nga wala jàppe naa la comme sama ndiggal yaay loolu le mu ne loolu ñii def loolu ci yéen di ko def seen soxna yi ma hunna ummahatihim seen soxna yoo yële ñuy wax loolu nekkuñ seeni nday de nekkuñ seeni yaay in ummahatuhum illa laa'i waladnahum dëgg-dëgg ñi nekk seeni nday ñoom góor ñoo ñële di wax loolu le jëkkër yoo yële mooy ñi nekkul lurul ñi nga xam ne ñoo leen juru wa innahum te ñoom de la yaquluuna munkaram mazura ne ñoom nag li ñuy wax noonu mooy kaddu goo gële wax joo jële la yaquluuna ñu may wax munkaran loo xam ne lu ñaaw la min al qawli ci wax wa zuuran te bàkkaar la mbir la moo xam ne wute naat li am de mooy du dëgg de wa inna allaha te boroom di tabaraka wa taala nag ku def lii na xam ne borom bi la afuwun aji jël laa koon la ghafuurun aji jégg laa koon la mooy kon mu ngay pousser ku mel ni Seydina Aws ibn Saamit muy muy lan muy na tuub ci kàddoom góogale waaye est-ce que day tuub noonu rek mu jeex mooy tuub gi daa am lu muy jaar mu ne moom nag lay leeral ci aayam ñetteel bi mu ne walladiina yuzaahiruuna min nisaa'ihim thumma ya'uuduuna limaa qaalu mu ne gaa yi nga xam ne yuzaahiruuna dañuy wax kàddu góogale naan seen soxna yi jàppe nañ la la wala seenub soxna jàppe nañ la comme ni suñu ndiggal yaay loolu lay di ko wax seen soxna yi summa ginnaaw gi doon ko def ca jaahiliya laata l'islam di ñëw ñu ñëw ci lislaam summa ginnaaw gi ya'uduna ñu dellu di waxaat kaddu yu mel noonu le lima qaalu ca loolu le di ca dellu na nag lii mooy mooy li ci suñu boroom teg daan bi mu ci tega ngi lan lay def ngir mën a tuubam daal di sell ta boroom bi nangu ko mu ne fa tahriru raqabatin min qabli yatamaassa mooy ne day day goreel ki nga xam ne jaam laata ñuy laalewaat di séqat dara ci sëy muy sëyaat ak moom loolu moom fokk mooy ne mooy mooy ñu jotewaat jote ci sëy loolu moom balaa amaat fokk mu daal di goreel jaam wala bin summa ya'uduna lima summa ya'uduna lima qaalu am na ci borom yi ñoo xamante ne nii ñu néew na ñoo xam ne rek ne mooy ne mooy bu ñu waxee loolu li seen soxna delluwaat ci waaye loolu borom xam-xam yépp comme ni nga xamante ne noonu la ko mufassiruuna yi daal di waxe dañ ne loolu moom moom lu soree sori la déedéet mooy koo xam ne da koo wax soxnaam fekk soxnaam si moom moom daa bëgg sëyaat ak moom mooy jotewaat ak moom wala bànneexu ci moom mooy ne kooku amanu koo defaat lu dul mu def kafaara gi waaye bu nekkee ne koo xam ne moom soxna la soo xam ne da koo wax ba pare fase ko fase boo xam ne amul tayli mooy manu koo takkaat fekk keneen takkaat ko wala boog mu nekk takk boo xamante ne nii mooy ne mooy fase boo xam ne moom moom dañuy xaraamante ba faw comme ñu rëbbante ba pare mu wax ko loolu kooku moom soxlawul di kafaara ndax soxlawaatul di delluwaat di jotewaat ci sox di jotewaat ak soxna sax waaye bés bu dee ne nekk koo xamante ne nii mooy ne da koo da koo fase waaye ci fase goo xam ne moom man na ko dencaat bu ko keneen dencaatee bu ko keneen dencaatee mu war a ñëw dencaat ko moom bu boobaa même bu ko takkaatee waxoon nañ la loolu du nekk baara yógoo bu doon ñetti yoon la ko fase ba pare wax ko lii keneen takk ko ci sëy bu jaar yoon